fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wal xamsiin ba'dal mi'atayn baabu zammi zil wajhayn kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn xadis numéro ci chapitre deux cent cinquante huit ak benn xadis ba mu fa indi woon mu doon xadis mille cinq cent trente neuf mu ne woon wa an ibni Mas'ud mu ne woon mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji di Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuballighuni ahadun min ashaabi an ahadin shay'an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 mu ne de baabu buntu zammi ŋaññi zil wajhayni borom ñaari xar kanam waaw mooy la duplicité la ko tubaab yi di wax waaw koo xam ne bu ñëwee fii wane fi ni nii la mel bu demee ci ñeneen wan na ñeneen la mel wal iyaadu billah mooyub naafiq tiki waaw boo bëggee xam lan mooy ak naafiq dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lii waaw loolu nag fii daa samp bunt bi nga xam ne ci kitaabul umuuril manhiyyi anhaa biir yi nga xam ne dañ koo tere boo bëggee bokk ci ñun ñu sell ñi bay am ci seen tool yi dara di fa mën a witt benn fooy téef foog jikko ji moom di yeboo mu sori la waaw bu yoboo mu nekk loo xam ne boo ko xamee téere yee tax nga xam ko wala bu dee mel nga ko moom nga fexe nu mu gën a gaaw gaaw gaaw gaaw ñaan sa borom tey def ay sabab yuy tax mu daal di la ciy génne sinon maadaama yaa ngi mel nii moom xam nga ne naafiq ak nifaaq nga gën a jege ak iman waaw loolu maa la ko wax ak naafiq moo la gën a jege sa mbaru dàll bi nga sol wal iyaazu billah ki nga naan da ngay gëm di prétendre ngëm yàlla kon baabu buntu zammi ŋaññe zil ni boroom ñaari xar kanam waaw boroom ñaari xar kanam tekkiwul nag benn waay la boo xam ne ñaari tet la am ñaari bopp comme euh, ci euh, kiiwu antiquité yooyu mythologie yooyu déedéet benn waay la laa wax boo xam ne nit ki noppam <laughs> waaye mu ñëwee fii wan leen ne moom daa weex bu demee ñële wan leen ni daa ñuul loolu lépp moom daal day seet daal fi nga xamante ne moom fa la xéntéram dong nekk fa lay tëb dal waaw te lool xam nga lool mbiri naafiq tikki ci la waliyasu billah al imamu alhafidu an-Nawawi rahimahullah mu indi fi benn laaya mu tàmbalee wàllu njëkk wi muy laayay alquraan mu ne qaala allahu taala yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allahi wa huwa maahum id yubayyituuna maa laa yardaa min alqawl wa kaana allahu bimaa yacmaluuna muhiitan Allahu akbar muy ayatu nisaa aya cent huit waaw mu ne yastaxfuuna min allahi waaw mu ne liy wane ci alquran ni façon bu mel jikko ju mel nii baaxut am na yeneen yaayamee benn gi yastaxfuuna dañuy nëbbu waaw di dissimulé wu minan naas ci nit ñi waaw mu ñëwee ci nit ñi di wane ne baax ci seen côté wax seen côté apparence wala dañuy defi tojaa ngi ñëw ci kanamu nit ñi ne du ñoom wane ne ñoom sont clean sont plus clean que clean waaw ñoo gën a leer te leer gën a set ki nga xam ne mooy set takkuñ dara luñ leen di tuumaal. cëy ñoo baax seen xolo seen xolo baax te loolu ci nit ñi wala yastaxfuuna min allah te amuñu kersa ci yàlla mi nga xam ne xam nañ ne bu dee gëmoon nañu mu ngi leen di gis te amul lu nëbbu ci moom waaw waaw borom bi moom amuñu benn kersa ci moom waaw allahu akbar bu ñuy def lu yées fexe nit ñi du lee gis waaye nag est-ce seen borom waaw di nëbbu di def bàkkaar te bu nit ñi ñëwee nga arrêté waaw yow kan ngay jaamu nit ñi ngay jaamu wala yàlla ngay jaamu <laughs> bu nit ñi ñëwee hmm? nga yor sa këyitu permis di jouer di làqatu baax na fa nga koy jënd kenn la boo déggee gaa yi ñëw rek nga daal di koy nëbb ci suufu lal gi rek génn alxuraan bi wala kursi waaw kan ngay nax sawaay <laughs> ñi ñooy yastaxfuuna min an-naas wala yastaxfuuna min allah <laughs> allahu akbar allahu akbar ñoom dañuy nëbbu ci nit ñi waaye borom bi nag amuñu moom ci moom benn kersa waaw amuñu benn kersa ak seen borom muy leen di gis ñuy def lu bon ak lu mu xaraamal loolu garaawul mais bu ay nit ñu mu xam ñoo xam ne bëgg naa am considération seen xol accès mu arrêté lu xaraam loolu yastaxfuuna min an-naas koog du dul wajhay même si bu ñëwee ci nit ñi wane ne lii te bu wéetee mais yeneen <laughs> te ne boroom boobu nga xam ne amuñu ci moom benn kersa wa huwa ma'ahum mu ngi ànd ak ñoom amul daraam lu leen seen dara lu ko nëbbu in keroog bi nga xam ne yu bayyituuna la ñuy wax di génne ci seen paroles yi di tenir ay propos ma la yarda min al qawl loo xam ne borom bi gërëmul loolu ci wax mooy naafiq yi bu ñëwee seen biir di wax kaddu yoo xamante ne nii mais da naan xanaa kay déedéet lépp nekk ci kufru ak loo xamante ne luy yàq diine la ak lépp loo xamante ne nii luy yàq diine la waaw waaye ay way jële bu ñu ñëwee nag way ngëm yàlla yi ñu commencé changer complètement discours waaw xanaa borom bi waxul woon wa idaa laqu allaziina aamanuu qaaluu aamannaa wa idaa xalaw ilaa shayaatiinihim qaaluu innaa ma'akum innamaa nahnu mustahzi'uun xanaa borom bi waxuñu lool lool ci suuratu baqara ne gis nga gaa yi ñoom lay melal foofu tamit aay yooyu mënul na ñëw fii wa idaa laqu alladina amanu bu ñu dajeek way ngëm yàlla yi qaalu amanna ñu ne ñun ndégam nañ waaw kenn gi ni ñoo waaye moom tay moom non diine fi ne dañu war a ragal yàlla dellu ci yàlla waaw di yaakaar yàlla bàyyi caaxaan yi lu dul yàlla lu dëgg lu dul yàlla neen lu dul yàlla neen la lu dul yàlla ma ne neen la du dara waaw loolu la wax waaye loolu mooy ci biir ñi nga xam ne moom diine lañuy ñuy wax tey kilifa lañ ak tamit ñoo xam ne boo ñem foofu nañ eh, fii boo fi waxul yooyu moom da ngay yàqule ah <laughs> léegi nag waaye wa ida xalaw ila shayatinihim bu ñu wéeteeg ñi nga xam ne ñoo leen di féttarloo ku ci nekk muy mutuellement la ñuy féttarluwante seen saytaane yi ñi mel ni ñoom muy ay mburu foofu ko fëri ñu yées yoo xam ne pat ba baaxut xaalu inna maakum ñu naan ñu ma génn naa ah, xam nga naa yow li ñu déggoon ñuy wax fi ak gisee sax niñ ko doon a xam ne on n'est pas dans notre kii quoi eh, inna maakum yéen ñii la ñu àndal xam ngeen ne ah ay yëfi diine lan non kaay nañ ñu may ñu xàppi waay eh. ñee ñu sof war nañ leen fi gaaw jële ah foo gaay ñu ñu yëngal leen ñu gaaw jële leen fi ah ñii ñii ñii waaw gis nga nii bi changé discours am nañ ci benn xar kanam fii beneen innama nahnu mustahzi'un xam ngeen ni ñun dañ doon saboté quoi non dañ dañ doon saboté a xool le ton biñ ko doon waxee waaw nga xam ne ñun ah, bokk ñoom ñoo dara waaw wadax borom bi waxaat ci suuratu nisaa ñoom la doon wax foofu tamit ne gaa yi mudabdabiina bayna zaalika laa ilaa haula wala ilaa haula <laughs> waaw inna almunafiqina yuxaadi'uuna allaha wa huwa xaadi'uhum wa idaa qaamuu ilaa salaati qaamuu kusaalaa yuraa'uuna nnaasa wa laa yadkuruuna allaha illaa qaliilaa muzabzabiina bayna zaalika laa ilaa haa'ulaa'i wa laa ilaa haa'ulaa'i waman yudlil allahu waman yudlil allahu falan tajida lahu sabila voilà ñoom la tamit mu ne inna almunafiqina dëgg-dëgg way naafiq yi yuxaadi'uuna allah nee na ñooy dañuy nax yàlla yi <laughs> moo tax biñ ñëwee fii mel nii buñ demee fee mel nii zul wajhayni zawul wajhayni wuhu ta xamuñ ne xaari'um borom bi moo leen di bàyyi ci biir jëflanteeg ñoom jëflante gu mel noonu mais li yëgul ne xaw <laughs> idaa qaamu te bokk na wa idaa qaamu bokk na ci seen mandarga yi bu ñu jógee ila salaa jëm ci julli ko kusaala dañuy jóg taya bu ñu ne woon ñoom dong ak seeni mbokk duñ julli ñu mel ni ñoom seen shayatin mais bon voilà fii moom noddu nañ mu nga gaay il faut ñu ñëw julli xaamu kusaala wala seen kër am na ko leen seeti koo xam ne bon manuñu ñàkk julli ko waaw mais dañuy jóg la ñuy def bëgguñu ci dara dara yàlla taxu leen a jóg gistal nit ñi kesee leen tax a jóg considération ba ñu mën a am ci xolu nit ñi bu dee def nañ jaamu yàlla ji li wane ne ñoo ñoo ñooyem wala yazkuruna allah duñu tudd yàlla illa qalila lu dul mudabdab yi ne gis nga comme weñ zubab noonu lañ mel ama zubab day biiw di jaar ni jaar ni bayna zalika diggante lii nag ñoo wax noon la laa ilaa haula bokkuñu ci gaa yële way gëm yàlla piir yi wala ilaa bokkuñ ci naafiq yi piir yéeféri bokk yéeféri waaw ñoom mooy fu ñu dem mel ni ñoom wane ne ci ñoom lañ bokk boo leen fekkee fii da ngay foog fii rek lañ bokk nga dem fee foog fii lañ bokk wa man yudlilillah képp koo xam ne borom bi seetaan na la nga sànku daal di xëlku kooku falan tajida lahu sabila non waajooju moom yoboo nga seet lu la neex mais kooku ma manoo ngeen koo trouver euh, yoon woo xamante ne mooy tax mu juma ah, ah non jeex na kooku c'est fini waaw ñoom mutaraddidiina rek <laughs> waaw bayna amrayn comme comme zubaab bi rek moo tax xolu naafiq moo gën a instable ci kaw suuf <laughs> moo gën a instable waaw du sax ci dara waaw diggante mu'minuuna yi mushrikuuna yi ci lañuy baagante ak yéeféer yi amuñu gëm yàlla bu sell te leeraluñ du leer te ay yéeféer lañ <laughs> waaw waaw moo na al kii doon na wax ka masali shaati al-aa'ira bayna al-ghanamayn ta'iiru ilaa haadihi marra mel ni misaalu gàtt googu nga xam ne eh, bu nee nii tey mu ngi mu ngi mu ngi diggante ñaari gàtt nga xam ne daa mel ni moom dafa dafa dafa riir dafa dafa sànk tey nga gis ko bu ñëwee ànd ak fii xar yee nekk diggante ñaari eh, troupeau yoo xam ne bokku ci ci benn daa da nga koy gis minute bii mu ngi ànd ak fee mu ngi fee di di di for ñoom xar yee yekk nga gis ko feneen fi nga xam waa kii moom fan la bokk ndekk bokkul fenn <laughs> ab intrus la rek <laughs> moom lañ naan leen tri bu bon bi dafay juux ci biir gaay mais bokku ci kenn moo yées amul personnalité wala yaazu billah <laughs> kon mu ne yastaxfuuna min annaas allah wa huwa maahum in yubayituun jamono ji nga xam ne lañuy ñuy génn ci seen kàddu yi maa la yarda min al qawl li nga xam ne boroom bi gërëmu ko ci wax mooy bu ñu nekkee ñoom kese waxi kufru bawaaxan la ñuy wax kufran bawaaxan kéefër gu leer nañ ak saboote diineeg ŋàññ diineeg waay diineeg ak loolu dara la ci borom bi gërëmul wa kaana allahu bima ya'maluna muhiita waaye xamuñ ne borom bi lépp lu ñu jëf mu ngi koy peeg kon suuratul nisa aaya cent huit kon lii aaya bi day ŋàññ façon yu mel nii nga xam ne ñoom bu ñëwee ci nit ñi mooy way ngëm yàlla du n'importe quel nit na ah, yasafuna minan nas non du n'importe quel nit après bu xam ne il yubayituuna waaw maa laa yarda min al qawl mais ñan lañ koy defar ah, ñañ bokkal ay nit lañ mais ñoom ñoo bokk pas-pas ñoo bokkul mbir bu dee ñoom nëbbuwuñ ci ñoom mais way ngëm yàlla yi foofu la nëbbee di wane lu contraire ak yu ñu mel kon loolu borom bi ŋaññ na ko fii ci laay yi mooy dul wajhayni wallah al imam mu indi fi ñaari xadiis lo kese la fi indi xadiis bu njëkk bi mooy xadiis mille cinq cent quarante mune wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tajiduuna annaasa maadin xiyaaruhum fil jaahiliyati xiyaaruhum fil islaami idaa faqahu wa tajiduuna xiyaara annaasi fi haazaa sha'ni ashaddahum lahu karaahiyatan wa tajiduuna sharra annaasi zal wajhayn alladi yati haulai biwajhin wa haulai biwajhin muttafaqun alayhi kon al imam mu indi hadis bi hadis bi nag gisoon nañu ko waaw xaarab nañ ko wax ba pare muy hadis mille cinq cent quarante mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu ad-dawsiyu al-hafidu al-yamaniyu radiyallahu anhu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na tajiduna an-naasa ma'aadin bi ngeen fekk nit ñu nekk ay mbella ay trésor wala ay dencuwaay waaw loolu mooy ma'aadin waaw Allahu akbar man nañ leen a comparer ak ay minéraux waaw xiyaaruhum fil jaahiliya ñu gën ci ñoom ca jamonoy jaahiliya ci laata l'islam di ñëw ña ci gënoon ay jikko waaye même bu dee même dañoo ne nekk ci réer gañ nekk même bi revendiquer l'islam te ci ñi ëppoon ay jikko yu rafet ca ñoom xiyaaruhum ñoo leen diggam fi l'islam bu ñu wommatoo dëgg-dëgg dugg ci lislaam dëgg-dëgg dëggaluñ benn tànk génne làmmiñ déedéet wala beneen bu ñu wommatoo dëgg-dëgg ci l'islam ki gën ci ñoom mooy ko gënoon ci ñoom bañ newee ci riir ga ka leen ëppoon jikko ida faquhu mais à condition ci biir l'islam bu dee ni dégg nañu diine am nañ dégg-dégg bu saw am nañ xam-xam wa tajiduuna te di ngeen fekk xiyaara naas ñi gën ci nit ñi fii hada sha'n ci mbir mi mooy ashaddahum ki leen gënoon a tarlahu karahiya ñi leen gënoon a bañ mbir mi wa tajiduuna te di ngeen fekk sharra naas ñi gën a ci nit ñi moom dal wajhayn boroom ñaari xar kanam yi mooy kan alladi ki nga xam ne yati day dikkal haula gaa bi wajhin ci benn façon di wane ne il est doux mboto mu nooy il añu bu nooy te doux waaw il baax di wane ne moo tabe moo mel nangam moo bari ay jikko yu rafet moo nangam ak i nangam moo gëm waaw kenn fii mu ne moom ginu ko masha Allah gina gëm moom loolu daal la nekk di wax aka di ko publicité ko wane ca ñooñee waaye nag affaire bi affaire bi yépp mu ne nag wa haula waaye bu demee feneen ca ñeneen ña bi wajhin mu mu feeña fa neneen <laughs> moom kàkkatar la rek xam nga nan lay mel couleur fa mu jaar rek lay jël jàpp na nag lool mooy wane ne moom moom moom moom vraiment ñaan vraiment lui euh, il est très doué quoi non c'est un fin politique quoi waaw moom régime bu ñëw bu bees bu nekk dina fexe ba kii ba ànd ak yow quoi loolu duutulug naafiq mooy lan sawaay transhumant bu yu yées waaw <laughs> loolu waaw tam doon saaga démb bu nekkee président tey mu nekk Blaise Bottom waaw bu fi jóge waatee ñeneen ñi nga xam ne génnoon na ci ñoom ndax ñu ngi woon ci opposition bi entre temps mu ñëw neexaatoon ak ñoom mel ni mburoog soos wala mburoog meew quoi <laughs> waaye mu ne muttafaqun alayhi <laughs> hadith bi al imaamu al buxaari ka al imaamu muslim abul xuseyni rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo ñoo al hadith bi romboon na euh, gisoon nañ ko hadith trois cent soixante onze ci chapitre quarante cinq baabu ziyaarati ahlil xayri wa mujaalasatihim wa sohbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaaratihim wa du'aa'i minhum wa ziyaarati al-mawaadi'i al-faadila foofule lañ ko gisoon xadis trois cent soixante onze mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala an-naasu ma'aadin ka ma'aadini ad-dahabi wal-fidda xiyaaruhum fil jaahiliyya xiyaaruhum fil islaami idaa faqihu wal arwaahu junuudun mujannada famaa ta'aarafa minhaa ikhtalafa wa maa tanaakara minhaa ikhtalafa hadis boobu lañ ko gisoon mu ne woon rawaahu muslim mu ne wa rawal buxaari rahimahullah qawlu al arwaah ilaa aaxiri riwaayati Aisha xadis boobu mooy xadis bi te li koy gis lii nii lañ wax lii nii dañuy def taxrij bi jëloon nañu ko tajiduna an-naasa ma'aadin xiyaaruhum fi al-jaahiliyya xiyaaruhum fi al-islaam idaa faqihuu wa tajiduna an fi haadha ash-sha'n fàttalikul ba ñenn ñi ne fi haadha ash-sha'n mooy suñu mooy l'islam mooy l'islam mooy diine ñi nga xam ne ñoo gënoon a bañ comme ñoom naa Omar ñoom Seydina Amr ibn al-As ñeneen ak ñeneen mooy bañ ci duggee ñoo ci gën a ah, ñoo gënoon a ñi ci gën waaw waaye wa tajiduuna am ñu ne non loolu mooy eh, eh, jiite quoi jiite ñi gënoon a bañ ñu fal leen taxawoon nañ bu baax ne la moo taxit seetal xulafaa ur-raashiduuna yi hadis bi ñu ngi ko defoon waaw xadis bi trois cent soixante onze en tout cas boobu waa Sénégal voté euh, guñu woon ñu ngi doon affaire élection wala yooyu moom ndax dinaa moom du am loolu moom allahu alam quoi <laughs> cin bu naree xeen daal day neex day xeeñ lu neex <laughs> waaye fee waaw ñi ñi warula bokk wala ka warula bokk mel ni daa bokk moom <laughs> waaw waaw loolu c'était ay côté octobre deux mille vingt trois foog naa côté yooyu la woon mu juumal waaw léegi kon <laughs> comme suñu octobre bii ñu nekk kon mu ne mooy def na deux ans léegi nag côté bii nag suñu li nga xam ne mooy lëkkaale moo tax taxrij yeeg yooyu jarul koy def defaat defoon nañ ko fi rek la ñu ne mooy lëkkaale suñu bunt bi baabu zammi zil wajhayn bunt bi wax ŋàññ bu ñu ŋàññ boroom ñaari xar kanam mooy lii waaw wa tajiduna sharra an-nas zal wajhayn te di ngeen fekk ñi gën a yées ci nit ñi mooy boroom ñaari xar kanam koo xamante ne c'est le âge de la duplicité waaw ñoo xamante ne s'il s'agit de la duplicité mais ils sont ils sont les meilleurs ils sont les pires bon parce que amul luñ fay meilleur Allahu akbar waaw mooy waajoo xam ne du un un un personne une personne wala quelqu'un un porteur de double discours mooy nit ñu mel noonu mooy da ngeen di fekk fenn bu ñu waxee non oh, ganasi léegi nga yóbbu leen ñu demaat feneen tenir fa discours boo xam ne c'est contrairement opposé ak lam tenir fëre ba gaa di ko ëskay fële it gaa naan cam ah, lui lui là lui là lui là non oh, c'est un c'est un kii kii oh c'est une tête te le contraire bi démb moom la tenir fële ca waa kilikor waaw waaw mën na ñëw fii ah xam ne waaye fii lu fi nekk par exemple <laughs> fii moom gaa yi moom ay masha Allah ay kii ahlu sunna nee wal jamaa ahlu sunna ñoom bidaa zéro ibaadu yi ma nekkal xaar nangam loolu laa doon wax nañ ñoo ko ñooy premièrement de tout premièrement gars yi ñenn ñu nekk ci tarixa ñu bari ñoo jàpp ne bu ñu nee ne anu waa lu sunna ñu ne ñoo ibaadu yi quoi ñoom nag xaw ma fu ñu boole seen bopp. <laughs> saa yu ñëwee <laughs> ne fii moom yee fii moom xaaral gamu bidaa waaw xorom. non loolu daa xaram yoneen sa salam ma ko ma su def loolu c'est xaram di ci participer c'est xaram nangam xaram fi mu ko waxee fii te suba ga ay am waaye tarixa yu ko invité fenn mu war a waxtaan mais nag léeg-léeg kooku du nekk ci loo xam ne fu muy feeña la de loo xam ne man na fa wax mais du àgg ci yeneen mboolooy duñ ko yëg ñëw ñi nga xam ne ñooy bañ gàmmu seen xam-xam seen seen xam-xam dañu amul xam-xam kese te seen gisin daa daa sorwul waaw mais gàmmu sunna la d'ailleurs déggu ngeen li sëriñ bi wax radiyallahu anhu sëriñ bi wax ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati <laughs> <laughs> waaw ala déggoo li li li sax ah radiyallahu anhu li mu wax <laughs> ta'zimuhu bi sunnati ta'zimuhu bi sunnati dañ di ko màggal moom gàmmu teg ko ci sunna lay dañuy dañuy wommat aljana waaw Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu ne ala azimu laylal wilaadati xisbatan idaa lam takun nahwal xaraami udulu ni alaa waawi alaa yëgu ngeen màggal leen azimu maa ngi leen di woo yë màggal leen <laughs> guddi li nga xam ne mooy gane àddina yonent bay saa salaam te di ci sàkku seen gërëmu borom waaye ak condition mu bañ a nekk loo xam ne na ngeen koy defe da leen jëme ci li nga xam ne mooy lu xaram nii mooy dégg diine ñi ñoo xam diine kenn gënu la dégg diine nga rek nga jël waa ji discours am boobu ak jémb li mu doon wax nga xam ne waa ji daal sincèrement sa waay mooy moom daal ndox boo ko yóbboo ci ci géej gi nga xamante ne comme baxru niil nga xam ne amul xorom amul dara mu fa man faa naage mu gën a neex boo ko yóbboo ci géej gi am xorom mu man faa naage mais da foog ne kii ci ñoom la bokk non loolu nag foog nga nekk naafiq tiki ngir man ko te loolu attention man euh, gis nga ñun gis nga ñun wolof yi ñu jara def attention lañ ci côté bi yore saa saa lii muy ŋàññ nii te da neen wa tajiduna sharra naas di ngeen trouver fekk ñi gën bon ci nit ñi dal waj xëy ni mooy boroom ñaar xanam xanam gis nga discours bi ñenn ñi di wax waaw mbir mi moom comme niñ koy waxe rek waaw bu diine ji taxawee alxuraan taxaw yooyu bu la ci kenn man waaye bu mbiri àddina taxawee bu la ci kenn man mais gay loolu képp ku xam dara wala yeewu war nga am kersa di tenir discours boobu parce que loolu nga wax noonu loolu tigit la yeneen saa ne ñoo ñoo gën a bon ci nit ñi waaw bu diine ji ñëwee yàlla alquran wàllu yooyu conférence ramadan wala nangam ak leneen wala wane ay mbir kii nii wane màggal kii bi ci des gàmmu ak yooyu cérémonie religieuse ak tabaskeeg yooyu ñu wane ne kenn mbiruñoo gëm waaw wàcc kaamil nangam ak nangam ñu wane fa ni nii waaye bu ñu paree <laughs> léegi nag ah yow gars yi dañuy xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal ñun paradox bi ñuy def moom laa la doon wax soirée korité soirée korité soirée tabaski hein waa ji day laylatul xadri nee na le vingt sept le vingt sept du mois ramadan mu tombeeg jeudi sawaay laylatul xadri na ba nga ko gisee nag ca biir laylatul xadri nga nag moo xam ak tànt wuñ defar la wala jàkka ja mu ngi jël ci jikko yi yor kurus gi nag di sikkar rek boo mayul sax moo yor micro di jàng waaw bi bi di gaa di impressionné wu ci moom le vingt sept <laughs> korite gi trois jours après korite gi dimanche soirée korite sawaay dem Sorano daal di koy toj mbaa Grand Théâtre daal di rajaxe Sorano wala grand théâtre saway waaw oh. léegi nag ñu ne lii mooy wane ñu ne nag lii mooy wane lii mooy wane que ni nag c'est ça bu mbiri diini ñëwee bu la ci kenn man waaye bu yow mu yow mal xiyaam ñëwee wala yi bu la ci kenn man mais loolu mooy naafiq waaw te xam nga léegi suñu nitu jamono surtout man euh, euh, cette génération là góor ak jigéen confondus yi nag boo seetloo façon jigéen gi façon jëkkër bi mu bëgg wala jëkkër ji façon soxna si mu bëgg mooy naafiq saa yi ñëw saa yi seetaat nga li may wax ma ne la maa ko seetaat ba mu leer moo tax ma ñeme koo wax. yow kay laaj ma lu tax rek nit kay bu waxee mbir bala ngay kii nee ko lu tax nga wax wax ji ba mu leeral la ba pare nga door a xool est-ce que d'accord nga ou pas c'est pas obligé d'être d'accord tu peux waaye waxoo fi tus bu la neexee mais dama ne mbir yi tudda ko nu leen neex bu duggee ci cadre li yooyu saa saa doon tere foofu lu dugg kenn manu ci tus femme bi lay bëgg waa joo xamante ne nii day man a jàngal jëkkër joo xam ne day man a jàngal Qur'an présentable ci ci ci ci cérémonie religieuse yi waaw man di kii yu mel noonu bu ma nee am buñ ma nee sax daal di dem umra ji def lu leen neex wane ay ay ay ay ay ay ay ay ay selfie ca Makka ja Kaaba gaag eh, eh, xabrub yonent bak alayhi salaatu wassalaam ak waaw ñoomin Uhud fu nekk mu dem fa nangam ak nangam bëgg na koo xam ne yooyu da ciy aay quoi mais quand même si anniversaire boo xamante ne nii dañoo war a dem ci bërëbu taxee di kaay bi wala loo xamante ne nii dañoo war a dem foo xamante ne nii dancing la wala boîte de nuit parce que quand même on a été invité c'est un mariage ci foofu it dafaa war a ay jëkkër ji dafaa war ay xam ban tenu euh, euh, euh, façon bi mu war a solo façon bi mu war a fekke ak tamit bu nekk bi mu war a àndal mu ay ci yooyu comme si mel ni koo xam ne un poisson dans dans dans l'eau lay doon foofu tamit comme ni mu ko meewoon fee mais tamit bëgg ni jëkkër jabar ji tamit bëgg tamit non jëkkër ji bëgg tamit jabar ji mel noonu waaw ah man sama soxna day muuru day nangam day kii li waaye buñ ko invité yenn yi mu ne ko noonu da ngay bàyyi mu waay da ngay mu waay bi nag parce foofu ñu jëm saan kolpa avec voilà trinqué ci ci ci kaasu beer yi du dara même bu dee ñoom nee nañ duñ naan waaw mais <laughs> li lii bu dul naafiq mooy lan bu dul lii yooyu saa salaam naan ñu gën a yëg ci mooy borom ñaari xar kanam mais yow bi nga ko fekkee fële dañ naan kii moo fi ay moo fi mag ba nga ko fekkee feey dañ naan moo fi te ñaar yooyu dañoo opposé non leer ak lëndëm xajuñu ci xol non xajuñu ci xol waaw borom bi asamaan yeeg suuf yi xajoowuñ ko de waaye xajoo na ci xolu jullit te xam nga ne borom bi du xaj du nekk ci xolu jullit boo xam ne ay caaxaana ca ne déedéet ana aghna shuraka'i 'ala shirk borom bi nee na maa gën a deñ maa gën a sori ci ñi nga xam ne ñoom lañ may bokkaaleel ci di ma bokkaale genn lañ may bokkaaleel man amila amalan képp ku fi jëfub jëf boole maa kenn naa la bàyyi sa jëf ko moo tax manula nekk ci xolu jaam ak leneen loo xam ne dafa opposé moom gërëma léegi waa ji ba gëmee ñaar yooyu ba pare ñu ne la waa ji moo fi gën lii day wane ne vraiment c'est ça non affaire bii il faut ngay toucher fu nekk nga man foo c'est ça qui fait l'homme dama naan la doo bàyyoo ñeme yàlla ban homme c'est l'hypocrite que tu veux toi waaye nit da ngay am cadre xam ne lii la constant inna alladhina qalu la yàlla wax lii la bëgg ci nga xam ne dañu ne yàlla mooy suñu borom rabbi allah thumma istaqim waaw aw amantu billah thumma istaqim aslamtu lillah thumma istaqim waaw gëm naa wammatul naa yàlla alhamdulillah ba pare nga coowaral ci loolu li mu laaj yoo xam ne buñ nee nii ñu ne nii buñ nee naa feneen ñu ne nii après ñu ne la loolu lay ne c'est vraiment c'est le modèle parfait le modèle d'hypocrisie nga ci waroon a yokk wal iyaadu billah kon wa tajiduuna sharra an-naas zal wajhayn boroom ñaari xar kanam yi nga xamante ne moom yati haula bi wajh wa ya haula bi wajh fal iyaadu billah a'lana allahu minha ah, kon lii mooy lu gaaw moo tax imaam lu moo tax mu jël même mooy la jël yow moo yoo xam ne c'est des paroles prophétiques sallallahu alayhi wasallam baabu zammi zil wajhayni yeneen saa sax ne tajiduna na naas zal wajhayni buntu bi di wane ŋaññ xaram gu mu xaram ak ŋaññ gu ŋaññ boroom ñaari xar kanam waaw waaw dañ lay xame yiw nga ne mu jeex ku lay bëgg bëgg la ci ku lay eenal eenal la ci garaawul waaw waaye bëgg neex ñépp da ngay sonal sa bopp nit ñi manoo la boo jëloon ku nekk nga defal ko la mu neex sax loolu doo tax ñu neex la doo tax nga neex leen foo jaar dinañ am ay tikk yu ñu lay sànni manoo ci dara saay tey ngaa noppalu walillahi almasalu ala borom bi moo bind jaam yëpp di leen xéewalal ni'matul ijaat moo leen fi indi xéewal goog moo ko imdaat di leen tëbb saa su ne salaire ya ñuy am alal bi ñuy dunde noor bi eh, air bi ñuy noyyi bët gët ya ñuy gise nopp ya ñuy dégg tànk ñuy doxi santé ba ñu am lépp moo leen ko jox te teewul est-ce que ñëpp dañ koo gërëm déet ñenn ñi dañ koy saaga ñenn ñi nee nañ amut ñenn ñi di ko mooy même bu dee nee nañ moom nañ gëm siamaa waaw koo koy borom bi de unanimité jaamam yi defaluñ ko waaw ci seetaan gum leen seetaan ñu sànkoo noonu yow nga bëgg na yow jàmm ñu yow di nga am loo xam ne boroom bi la bind bind leen amu ko ci ñoom yow da ngaa wéradi wala la da ngaa wéradi saay melal ni nga mel nga dox tracé la waaw ala nahji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam looloo lay may ngërëm mais du sa caaxaan yi ngay def foo dem bëgg mel ni ñoom te ku mel noonu ñëpp après dañ koy découvrir gis nga bu yàggee bu yàggee gars yi da leen di soof quoi ci saay mu ngi ñëw nag ci saay moom surtout bu gars yi découvrir yeneen waxam xam nga gars yi léeg-léeg <laughs> am gars yi ko xaw a mer rek daal di koy enregistré wala boog jël waxtaanam ya nga xam ne kii daal di koy pousse ñeneen ña nga xam ne contraire la wax gars yi gars yi dégg eh, kii voix moom la ak ni mu ci nekkee à l'aise alors mu doon wax fii gars yi dañuy mujj buñ découvrir yooyu léeg-léeg ñu découvrir ko léeg-léeg sax borom bi mooy def seen xol lu tax ñu so yow dañ da dañ lay soof quoi boo ñëwee am na benn repoussoir buñ yor boo xam ne bu doon ndax borom way ngëm yàlla yi leer boobu mën na def jaay barrière lay doon ak façon yu ñu mel noonu am na daal lu leen di kaw kii ay waxam daal du leen dugg dara. waaw nga mujjub da ngay soof gaay wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon nag a'adana allahu min dhil wajhayn quoi yal nañu boroom musal ci boroom ñaari xar kanam allahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala